ndax fii moom sa diine loo defalut sa bopp bul yaakaar ku la ko defal loo xamalul sa bopp bul yaakaar ku la ko xamal mooy yaay def yittey xam ko toog rek daldi tayle sa diine sa waay naan ñoom diw lañ ci yaakaar luñ ci wax rek ñu def déedéet yow gëstul xamal li nga war a xam dafa nekk farata nga xam ko yi nga xam ne manu ñàkk waaw manoo toog rek naan lu ñoom diw def lu baax na déedéet surtout xam nañ ne léegi ñoom diw ñooñ ñuy wax fa ñu yaakaare woon xam-xam ak fa nga xam ne sax ay këri xam-xam lañu woon ñoo nekkatuñ këri xam-xam mbubbu yi rek a fa nekk ak ak di ko wuyoo waaw waaw xam nga te loolu ñiy toppaate ñenn ñu bari xam nañ ko keroog la ma benn waaye di nettali naan ma bu mu waxoon turam léegi ngeen xam ko histoire bu bu bu bu a reetaan lu te nekk tamit lu naqari ci xol euh, gaa yi ne sëriñ bi daf fee ñëw doublé de wax na sax affaire bi fan la amoon waaw damay bañ a wax nag fa mu amoon après loolu bon mu am ñoom mbir mi mais l'essentiel mooy booy jàngale jarul di tudd tur ak naan ay ñoom diw ñi ñoom diw ñi déedéet parce que lool du du du du du du li nga xam ne mooy li am solo gis nga alxuraan ni ñuy doxale alxuraan du ñëw comme ni ko lamdaay di defe ci télé yi seen émission yi bu ñëwee laaj ban euh, koo xam ne ci diine lañ ko xame muy wax ñu naan yéen ustaas yi yéen da ngeen di gaar waala gaa yi léeg-léeg da leen di wax loolu gaa yi poussé wu ba fekk ko ca la ko neex ni diwu léegi mais loolu moo warul a nekk bu dee ne dañoo mujj ba ñi nga xam ne ñooy awaam yi ñoom ñooy dicté boroom xam-xam yi ni ñuy def mooy àddina bu tukki taqdimu fi jahlin wa taxiirul alim la Cheikhul Xadim waxoon radiyallahu anhu wax na dëgg mooy aaxiru zaman loolu la buñ ñëwee ba ñi nga xam ne ñu boroom xam-xam yi du seen yitte xam-xamu diine bi ñoru leen wala boog même bu dee ñor na leen du seen affaire ñooñu ñooy ñëw ñi nga xam ne ñoo yor xam-xamu diine bi ñoo ñoo leen di wax lii ngeen di xalaate lii ngeen di waxe nii ngeen di defee ñu ñëw topp leen ci loolu mooy aaxiru zaman bi nga ñëw gaay bi la pousser ba nga mujj wax lool ngir ñu ne voilà c'est comme ça ñun fii sama plateau booy wax da wax lu leer waaye di gaaruwaale yéen oustaz yi da di gaaruwaale rek bu ko defee moom ngir mu wan jàpp ne lool ab xas la kon ngir mu bëgg a wan ne moom bokkul kon ci ñi nga xam ne ñooy gaaruwaale mu ñëw di tuddi tur dama naan la hey déglu ma bu baax laa wax est-ce que xam nga alquran amul saxaaba yu bari yoo xam ne seen histoire wax nañ ko ci alquran dégg nga ci ko tuddu la tudd ci ci pour war ne des nga tudd tur des nga tudd tur bu dee ne loolu man da ñàkk nga tudd ko waaw falamma qada zaydun sayyidna zayd ibn haarisa keese la ci tudd sayyidna siddiq gisoo ko ci waaw id qaala li saahibihi laa tahzan inna allaha ma'ana waxul kan la tur waaw wa sayujannabuha al atqa alladhi yuuti maalahu yatazakka wa maa li ahadin indahu min ni'matin tujza tuddul tur te xam nañu Seydina Siddiq lay wax mooy boroom xam-xam mais comme que gars yi mooy dañu dem ba c'est ça mooy drogue réseaux sociaux yi ak médias dangay dem ba yow xamatoo ki nga doon xamatoo li nga yor xamatoo yow xam-xam bi nga yor lan mooy valeur am waaw buñ demee ba boroom xam-xam yi ñemeetuñoo wax dëgg parce que ah, l'opinion est contre lii ñuy wax li opinion bi neex li neex opinion bi nga wax kolu lu leer eh bul yaakaar ne sa wax yi ay gaaruwaale yow yaa ko tudde gaaruwaale man gaaruwaale taxumaa jóg waaw mooy loolu sax problème bi mooy yow ana ngay def sax ci plateau yooyu c'est ça sax mooy premier mooy première laaj bi sax ay plateau yooyu nga xam ne daanaka affaire ay xëccoo laag waaye diw kii ne kii kii kii ne kii amul njariñ amul njariñ desal sa daaraay desal ji xamal li ngay xamle ku la invité nga ne leen man ñëwuma ci yooyu waaw ñëwuma ci yooyu taluma leen sax bu ñëwee ba ñi nga xam ne ñooy ñi dul boroom ñi ñi amul xam-xam ñoo laxaab gémmiñu boroom xam-xam yi boroom xam-xam yi nangu ñu laxaab leen jox leen ñoom ñu leen di conduire mooy la yaa salaam <laughs> mooy pitié pitié ci ci jamono jooju mooy tout le temps loolu mooy xam nañ ne affaire yi la demee mooy ñi nga xam ne ñoom lañ yaakaare woon diine gaa yi mooy daanaka opinion la ñuy topp moo naa la wax ci wàllu ay ay ay homosexualité nii fan lañu teg parce que opinion bi neex na leen loolu lañ kii lëmët ah ñu ëmatewu la dictature de l'opinion loolu boroom xam-xam du ko nangu waaw ak fu boroom xam-xam nekk même boroom xam-xamu philosophie sax koo xam ne moom xam-xamu philosophie la yor wala xam-xamu science la yor wala xam-xamu leneen moom boo seetloo bu dee ko xam dëgg ta ta xam-xam day yëkkati nit ak lu man di doon wax naa la diine ab euh, l'islam amul xam-xam profane boo seetlee kooku moom du au gré des gars yi nga xam ne xamuñu domaine bi du ñoom seeni wax lay topp ah. du ñoom ñoo koy wax c'est say conclusion na doon lii ñu bëgg du nekk loolu moom day nekk à la hauteur day nekk day xam ne non lii la ah lii la man lii la ah waaw même bu dee l'opinion au contre <laughs> waaw loolu bu dee loolu la lan ngay xalaat ci xam-xam bi gën a dëgër bi nga xam ne moo ëpp moo féete moo féete kaw xam-xam yépp muy xam-xamu diine nga yor ko dem di nangu ñi nga xam ne du ñu boroomi xam-xam ñu naan la defal lii ngay def lii nii lañuy xalaat nga koy xalaat ba kenn wax fi lii nga ne doo ko wax parce que ñoom la dañ naan la lool lañuy def ci homosexualité góor jigéen gi ñu naan ay góor jigéen bu génn àddina nekk jullit kenn du ko suul ci jàkk ci ci ci ci ci ci ci almeeri jullit yi fu ñu ko teg fan lañu ko teg teguñu ko fekk dañ koy jullee dañu koy suul ci almeeru jullit yi maadaama jullit la góor jigéen gi mu doon defu ko yéefe la waaw oh, même bu dee sa choque certains mais na leen choqué quest que vous voulez qu'on li leen neex du am waaw ñun li sharia wax lañuy def waaw maa daama waayi amul fenn foo gis koo xam ne l'islam dana ku nekk góor jigéen yéefér nga amul ku nekkoon jullit nekk jullit boo boo nekkee ab góor jigéen yéefér nga amul tamaa daama nit ki du yéeféer mooy ci almeeru jullit yi lañ koy suul ak nu kabira bàkkaar yu mag yi muy def nu man di tol ci almeeru jullit yi lañ koy suul c'est lii mooy lii mooy dëgg mais bëgg parce que opinion bi ah bu ko fi kenn dugal suñu almeer yi sànni leen ko ci àll ba utal leen ko kii ca àll ba nga gis gars yi ne ay wa ñu yóbbu ko ci àll ba nga dégg oustaz yi ànd ak ñoom loolu mooy hada la yambari waaw yéen a leeral nit ñi bu ñu xamul nga leeral leen ne dégg leen taxaw leen lii nii dafa xaram bàkkaar bu rëy la ak loolu day def nit ci yéeféer yu wuute la waaw taxaw di naan man est-ce que di di di yow koo xam ne jullit la nu man di mel moo gën yéeféer bi ak yéeféer boobu lu la impressionné impressionné nam nga mën a taxawee naan mais man est-ce que mën naa dugg euh, dugg ci ab bus aku góor jigéen te ngay jullit yi nim ngeen di jullit est-ce wax nga ne est mas ngaa xalaat mas ngaa laaj est-ce man mën naa dugg ci ab bus aku yéeféer doo ko wax te góor jigéen boobu nekkub jullit li muy yées yées li muy def bàkkaar bu mag ndax bàkkaar boobu ma ne moo gën ki nga xam ne ab yéeféer la boo xam ne nekkul góor jigéen c'est ça dëgg la bu ko jegeel sa njaboot parce que mën na leen a transmettre affaire boobu ñu koy copier yow ci sa bopp sax wóorul mais kantaa ñëw ba jàpp ne kii moom daanaka yéefara ko gën loolu moo dul dëgg <laughs> loolu moo dul dëgg te kenn manu fee wax bañ wax la lu la neex naan walla waaye ñoom ci almeer yi donc non dañ naan la si si si si si ci almeer yi waaw sauf que boroom xam-xam yu mag yi ñi nga xam ne imaam yi bu ñu fekke fa nga xam ne lañ koy denc ak lañ koy jullee yooyu bu ñu ko jullee pour wane ne lii nii l'islam d'accordul ci lii waaw mooy mooy mooy caaxaankat rek xam nga loolu <laughs> xam nga loolu mooy même exemple ab musicien bu faatu na koo xam ne caaxaankat la koo xam ne jullit la mais quand même la mu doon def dafa xaram mu faatu comme que people la ku siiw la nga gis am na ñoo xam ne ñoom fa nga leen di gise te nee nañ ay ay ay ay sëriñu ay sëriñu diine lañ parce loolu lañ xame woon seen maam foofu keese ngeen leen nga toog at mi yépp daanaka jumaa ja kenn du leen fa gis jumaa ja njëkk kenn du leen gis ajjuma jàkka ja julli ji kenn du leen gis waaye nag ba caaxaankat biiw génnee àddina nga gis ko mu nekk ca kanam ci tànt bi toog piir mu ñëw daal di def seede di wax yoo xam ne yow mi koy dégg xam nga ne lii nii du dëgg waa ñoo xam ne ñoom lañ ne ñooy ci euh, ñooy nitu diine yi duñ leen gis ci jàkka duñ leen gis ci majalisul ilmi muy bërëb yi ñuy jàngale fan lañ leen di gis burul seen cérémonie bopp mooy cérémonie people wala muy ngénte ñu gis ko fa wala mu mu am kër gu bees ab château bu bees ñu dem di ko fa inaugurer ne dañ koy wàccal alxuraan foofu nga leen di gis bu demee ba faatu mu ñëw taxaw gars yi di ko boole ci palmarès bi naan sax Serigne diw sax a ko jullee te Serigne diw kenn du ko gis ci jàkk ji xam nga ne loolu c'est honteux loolu c'est honteux nit ñi bu ñu yeewuwul lool doy nag yee est sii que si jaadu na est lii jaadu na rek xalaat leen rek est-ce jaadu na bu jaadoo ngeen bu dee jaadu na ci seenum xel ma xam ne seen xel yi am na lu ci ne mooy mbir mi noonu la de. gis nga liñ doon wax sànq waa ji dane waa ji dafa ñëw sëriñ bi dafa ñëw tombe korite la woon foog naa korite la ma wax julli ña it ah gars yi ah comme que sëñ bi mu ngi fi de moom lii de moom sant ci yàlla bu baax comme moom mu jiite pour après it gi comme moo leen di jiite nit ñi taxaw mu ñëw nit ñi taxaw mu war a jiite mu geestu euh, euh, ne pour na kenn iqaam <laughs> gaa yi ne ko ah euh, sëñ bi jullit iid nag amul iqaam <laughs> mais waruñ ko war a yem ci wax ko dañ ko waroon a wax waaw kon de xam naa diw diw man ngaa kii waa man nga ñëw nii mooy amul amul ay ay kii de amul ñu naan ngir rafetal non non mooy koo xamante ne noonu foofu la am mooy kooku la ñuy yaakaar suñu diine kooku nga kon naka ngay bàyyee yow naan lu ñoom diw def baax na te yow gaa gina tay ne ñoom xamuñu ko moom laa doon wax keroog ne moom ñoom ñun suñu laaj yi duñ leen ko laaj parce que xam nañ ne maîtriser wuñu ko ah oustaz ba muy àndal. moom lañ koy laaj wala keneen wala ki nga xam ne moom ci koñ bi la ne xam nañ ne moo fi am xam mais nag moom moom xoolal ma waa ji moom mindi mii moom xoolal Ousmane mindi rek kii parce que moom mindi la sant daal mais nag bon lu ma laa am sama diine moom laa koy laaj bu joxe ay addiya jotee nag ak yooyu ak màggalub nit ma dem màggal kële te leer na ma ne kii kii wallaahi kii te foo ko gis mooy taxawee jàkka ji ku fi juddu li war ci yow moo koy def xanaa bu sëriñ ba naree ñëw ñu teg ko fële relégu ko fële bàyyi sëriñ bi taxaw am te kenn xamul la muy wax amaana sax la muy wax du noonu wala waxul dara téye na doom ji kii kii ñu foog ne def na dara ndekete yoo xamul sax nañuy tudde doom mais lii ba nga ko xamee yow léegi àddina boobu nan ngay taxawee naan lu ñoom diw def baax na déedéet jàngil waaw jàngil nga uti xam-xam bi nga xam ne dafa war nga xam ko loolu dafa ràññeeku ci jullit bu nga xamal ko sa bopp waaw nga xamal ko sa bopp danga koy xamal sa bopp kon affaire yi loolu affaire yi lool la